léegi nag mu am deneen masala mooy mais bu ñuy tawaaf góor ñeek jigéen ñi moom hein góor ñeek jigéen ñi moom mën nañoo euh, mooy ni ñuy baree noonu est-ce que loolu euh, bousculer pousse mooy ni ñuy jegantee est-ce que loolu noonu ah lan mooy lan moo ci ne dañ naan la lool kay dañ koo tere loolu kay dañu koo tere voilà loolu dees koo tere ndax lan ndax lan euh, Seydina Seydina Ata Seydina Ata comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi daal solo ci baabu tawaafil ma ma'a rijaal boo demee foofu di nga fekk baabu buntu tawaafil nisaa'i waruk jigéen ñi ma ma'a rijaal ak góor ñi voilà mooy góor ñi jigéen ñi bokk di tawaaf loolu la yonent bi loolu lan moo ne dañ naan la loolu dagan na yonent ma saa saa bi muy tawaaf si nii neewul jigéen ñi toogi leen ne le wala xaar bañ pare loolu nag buñ ko posé. li nga xam ne tamit moom ngay gis mooy raj-raj loogi loolu it waaw mooy góor ña jigéen ñi jaxasoo ñuy ñii dañ puusanteeg di njëkkante di puusante ngir jege xajarul aswad ah loolu moom daganul loolu moom dafa xaraam daganul waaw <laughs> ngir bëgg laal euh, boo xam ruknul ruknul ruknul yamaani wala ruknul xajarul aswad ngir loolu loolu daganul xatta góor ñi rek gisoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu na waxoon na Seydina Omar yow innaka yow da ngaa nekk koo xam ne rajulun qawi bu fi puusante da nga am doole bul puusanteeg nit ñi ndax fa tu'zi ad-da'if ndax boo koy def di lor ki nga xam ne dafa faible. loolu côté lor bi la mais jigéen moom dañ koo tere parce que loolu daganul ah góor ñeeg jigéen di jaxasoo noonu parce que am na gaa yoo xam ne. loolu la ñuy loolu la laye pour pour di wéyal seeni caaxaan. waaw am na ay caaxaankat yoo xam ne ba pare ñu yóbbaale ñoo xam ne ay innocent lañ mais comme que gis nañ image boobu mooy lii gis na aj gi góor ñi jigéen ñi presque daanaka ñépp ci biir mbooloo mi dajaloo noonu ah nga xam ne daanaka di laalanteeg yooyu te ñu nekk ay ajaanib ay ay étranger ñii ak ñii mooy ne loolu noonu daganul am na ñoo xam ne pour wëyal seeni caaxaan dañu naan dañuy euh, comme ñu ñëw benn conférence xam nga léegi <laughs> ce qui est bizarre da ngay gis ab conférence boo xamante ne ñu teg chaise yi à gauche boo xam ne conférence su diine lay wax wala gàmm wala màggal wala wala loo xam ne cérémonie buñ def nga gis euh, euh, mu am ci biir chaise yi nga gis ñii góor ñi jigéen ñi taxaloon ni loolu nag daa daganul ñenn ñi nag pour wéyal caaxaan loolu ñu naan la bon lan moo mais lii lu ci nekk mooy mixité bi quoi. mais lan moo ci nekk parce que euh, Kaaba ga moo gën a tedd fépp te góor ñi jigéen ñooy bokk di tawaaf ah mais loolu dañ naan la ci kaw ñooy bokk di tawaaf kalimatu xaq waaye yuraadu bihi baatil kooku mooy waaye ñi nga xam ne moo wax loolu wax ñi mu wax ne ñooy bokk di tawaaf comme li imaam al-Bukhari baabu tawaafi nisaa yi ma'a rijaal yi baabu buntu tawaafi euh, muy tawaaf al al al euh, an yi jigéen ñi ma'a rijaal yi xoolal nañ la wax xadiis bi après ñu ñëw ci caaxaan jooju noonu ni nga xam ne noonu lañ koy dajjee fële aay al imaamu al-Buxaari mu Amru ibnu Ali mooy Amru ibnu Ali hmm? a al Amru ibnu Ali al mu ne qaala haddathana Abu Aasim Abu Aasim moo ñu net qaala mu ne Ibnu mu ne imaam Ibnu Jurayj neen axbarani Ataa Ataa moo ma nettali fekk mu doon nettali moom nettali bu xaw a gudd la euh, fekk dafa am benn gouverneur koo xam ne moo toogaloon ma Makka daal di woon tere jigéen ñu tawaaf ak góor léegi nag nee na ba lool xewee ah euh, ataane mais imaam Ibn Jurayj ne kay mais naka la leen mën a teree te yonent bi alayhi salaam waqad taafa nisaa'u nabi sallallahu alayhi wa rijaal alors que góor ñi jigéenu yonent bi alayhi salaam soxnaam yi daal di tawaaf ak góor ñi ah. nee na ma ne abadal xijaabi am xam nee imaam Ibn Jurayj ñu mu ko mais loolu. parce que tere boobu mooy kon da fekkoon ab avant ñuy wàccee mooy mooy aayatul euh, xijaab bi wax jigéen ñi nañu muuru ah est-ce que après la woon wala déet nee na ata ne ko ah ne loolu après lu loolu après alxijaab la ah ah léegi nee na ma ne ko imaam Ibnu Jurayj nee na ma ne ata mais kayfa yuxaalitna rijaala mais mais jigéen ñi nan lañuy jaxasoo góor ñu noonu euh, ataane lam yakun yu xaalit lam yakun yu xaalit na kaanat Aïsha radiyallahu anha tatuufu hajratan min ar-rijaali laa tuxaalituhum fa qaalat imra'a intaliqii nastalim yaa qaalat intaliqii anki wa abat <laughs> voilà ata imaam Ibn Jurayj moo koy laaj <laughs> ne mais lan moo taxoon kii Hisham doon tere kii ah, est-ce que daa nekkoon kon loolu euh, dafa xewoon avant te te te naka la leen di tere te yonent ma lay saas jóge soxnaam yi doon di tawaaf ak góor ñi di ànd góor mooy di tawaaf fekk bi ñuy tawaaf góor ñee ngi wër jigéen ñi wër mais ku lu tax kee di ko tere est-ce que après xijaab bi la wala avant kon la loolu mooy mooy aayatul xijaab mbaa kon dafa wàcc après biñ tawaafee ba pare. mu ne ko déedéet loolu avant la mu ne ko loolu déedéet hmm? loolu après xijaab la woon ba pare mu ne ko imaam lu juree dina ko mais kay fayu xaalit na rijaal mais jigéen ñi nan lañuy jaxasoo góor ñi xaala imaam ibn Ata ne ko lam yakun yu xaalit na de non non doonu jaxasoo de voilà lii mooy daj waxu gaa yi nga xam ne mooy caaxaankat bi doon wax sànk waaw defu conférence chaise yi kii nga gis góor góor ñeeg jigéen ñi taqaloo nii wala nga gis benn góor ci biir jigéen ñi fii benn jigéen ñi ci biir góor ñi ku ñëw daal xool fa la kii nga toog ñu loolu nag moo daganul waaw loolu moom waa ji conférence balaa tàmbali loolu la war a régler waaw ne defaraat leen jotaay parce que nii mu mel nii parce que mënuñu ne dañuy wax wax boo xam ne ci diine la ba pare. ñun suñu jataay bi ci boppam diine d'accord ci c'est pas possible waaw mooy manoo woote mbir ci turu diine ci turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare fa koy defee yow jataay ba ci boppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam du fa jóge boo kii du jataay bu mel noonu bokk na ci jataay yi gën a yow nga ne da nga ko koo tudde moo tax façon yenn gàmm yi léegi mu jara seetaat bu baax waaw ay gàmmu daga naag yooyu waaw ci kaw noonu mais li nga ko gaa yi defee boo seetloo yi ci baaxati daanaka amatul sax waaw daanaka man ngaa wax ne daanaka bu baaxati sax amul waaw idaa lam yakun naxwal xaraami udulu googu waaye yaa sayyidul xaaji xaraami moom waaw ñun moom mbir mi jeng na jëm ci xaraam bu baax waaw alaa azimu gi nga doon wax ay way way alaa waawee alaa yëgu ngeen azimu way way na ngeen màggal hmm? guddi mooy bu ñuy bu ñuy euh, euh, gàmmu juddug yonent bi sallallahu alayhi waaye à condition mu bañ a jeng mu jeng wëllif li nga xam ne mooy lu xaraama ah. mooy mu bañ a jëm ci lu xaraam ñun dañ naan moom ñun moom li ñu fi fekk waaw ñun de moom ci xaraam la ilal xaraam yi moom waaw léegi ëpp l'écrasante majorité mooy loolu nag doxul parce que danga koy def foog ne ngërëm a tax li nga koy ut ngërëmu yonent saa salaam mais dalay mere sax waaw dalay mere parce que mënumaa ñëw ne lii dama koo defal yonent saa salaam te moom mi ma ne moom laa ko tuddee bu ñëwoon du fi teg tànkam waaw bu ñëwoon du fi teg tànkam hada aar wanaar washanaar si loolu loolu c'est grave moo tax wax yooyu da ngay jëkk rek la lool ne defaraat leen jataay yi ni ñu koy defare mooy na góor ñi tooge nii jigéen ñi tooge ne boo koy wax nag ah Iblis lu bàyyi gars yi dañuy gis seen bopp parce que seen nafsul ammaara bi su mooy tëb waaw waaye yow mais booy bi mooy kan ba ñuy wax nan lañuy tooge kii fumistewul yow ah nga dégg mais waa kii kañ la juddu dañuy naan ay eh, lii dagan naag daganul te baayam gin koo ëppoon xam-xam fopp te nii doon defi conférence nii lañ doon tooge waxul dara kon dafa bëgg wax baayam xamaloon bëgg laa jaxase ak àddina nga ne ma ne man waxuma sama waxi baay de li ma leen di wax mooy ma ne <laughs> dégg leen li ma wax soit bu dee manu la nekk man forcé ma kenaa fa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur ku mu neex nga gëm ku mu neex nga jàll nële bañ a gëm ku mu neex nga doxal ku mu neex nga bañ a doxal mais nag comme que ku nag damaa manula def waxtaanu diine ci cadre bu mel nii que gis naa ne manu la nekk gaa yi ba beneen yoon insha nga jël say bagage nga ñibbi ah waaw nga sa bagage nga ñibbi fulla googu fekk amuñu ko loolu mooy indi mujaamala gi raggalante gannaaw ciy caaxaan yow nga toog di waxi aaya yoo xam ne aaya yi aaya yee la jéppi sax ngay wax aaya yoo xam ne yow yow yow yow yow xoolal xoolal xool fii réglé woo lii ba pare sa <laughs> grave ça c'est grave moo tax laisser-aller bi am moo tax loolu dafa yàgg am nag gaa yi ba ba moo tax léegi ki nga xam ne moom mooy souligner loolu dañuy naan waa ji dafa fumiste booy bi dafa réew quoi xamul ni muy waxee. voilà moom amul teggin c'est vrai que bon am na lum xamaa mënuñ ko koo weddil mais kii amul teggin quoi te yar sans ilmun bila adabin loolu bon loolu summun xaatil la quoi loolu dafa nekk loo xamante ne nii poison mortel la voilà moom xoolal rek xamul ni muy waxee xamul ni muy causer nit ñi amul yar amul teggin alors que am ngay yar. gaa yi ku fi jaar yoon ñu ne la mais xaaral sëñ bu mag bi gaa yi dañu jàppoon noonu lañ ko jàppe woon ah. ba ba ah loolu la ñuy nettali <laughs> ba ba waajuramu góor maam Mor Anta doon génn àddina mais bañ koy denc ak yooyu gaa yi dañu jàppoon ne lii muy doxale nii c'est pas jaalu waaw ba mu doon wax ay xaalu li yar kan li ab waabi salaatiini boobu ah mu bañ <laughs> waaye yow mu bañ laa wax. ay demal waaw nga xool après euh, ñi nga xam ne ñoom la séqaloon jàmm euh, buur yee gaa yooyu mu ne man dew defu ko waaw man a defu maa bañ jaay jàpp ne kii xoolal kii teggin yee des ah moo tax yow luñ la wax loolu la woon yeneen saa salaam it waa Quraysh loolu lañ doon wax qad sabba alihatana <laughs> wa saffara ahlamana mu ngi nii ñëw saaga suñu kii dafa saaga suñu yàlla yi loolu lañ doon tuumaal yonent saa salaam yonent saa salaam la ñuy tuumaal loolu bu dee moom lañ koy tuumaal ku ñu ko tuumaalati après yow lool man xabala ci yow. waaw <laughs> bu dee yonent saa salaam la ñu tuumaal loolu ah ñoom ñi nga xam ne ñoo ko tuddoon al amin ñu dem ba koy tuumaal loolu naan moom mi nga xam ne vraiment moo plafonné ma kaarimul axlaaq ñoom ñu reconnaître ko ba tudd ko al amin le digne de confiance gina am yar ci ñépp yar ñépp gaa ñëw naan ko amoob yar mooy daa saaga suñu yàlla yi ba pare doxa euh, euh, doyadil suñu xalaat yeeg suñu façon de voir le monde beeg suñu façon de vie bi bi nga xam ne aba ah, ana fi lañu ko bàyyi woon moom ko tuumaal mane ne képp ku ñu tuumaal lu mel noonu après ndax diine ju leer doo nekk xam-xam bu leer yow xamal ne lool min manaqibik loolu bokk na ci say jaloore yi nga xamante ne nii neel alhamdulillah ba ma jaaralee fi nga xam ne fala yonent bi sallallahu alayhi jaar bu gaa yi waxee nga ne leen kon baax na euh, euh, man nag manumaa waxtaan ci condition yi euh, xam naa kon foofu la ñuy yem insha allahu taala ut ka mu jeex nga dem sa yoon waaw léegi lu nekk dinañ ko wax bàyyi leen ñu wax waaw bàyyi leen ñu wax ngay gis ñi ci gën kii moom dañuy dem sax naan waaw oustaz diw laaj waaw est ce que loolu dara nee ci parce que Makka loolu laa lay wax ne loolu fi caaxaan la màkka nekkul ne diine ji <laughs> diine ji li ñuy xamee ni mbir dagan naam daganul nekkul ne nañ xool teleb Arabie saoudite la ñu fa gis mooy wan ne dagan na déedéet wala nañu xool le roi dara bi lu mu def lool la du loolu de ma ne dadul sax nañ xool li sëriñ diw def ak sëriñ boobu même bu dee wilaayam sax na lu mu def loolu mooy wane ne baax na du loolu diine mooy alquran ak sunna ju leer nañ boo xam ne bu wér loolu lañuy xam ne ndax mbir mi baax na baaxul waaw te nag képp koo xam ne buur yàlla may na la leeru xam-xam mooy déception di nga ko yàgg am ci kër ya nga xam ne ak mbooloo yi nga xam ne dañ leen a mas a xam ne diine boo fa boo fay boo fa tegee sa tànk da ngay commencer di décew di am gan di déception waaw comme ni nga xam ne ay nit ñoo xam ne am nañ xam-xam ne mais boo demee seen kër gan di déception ngay am waaw loolu nag est-ce que damay ñëw ci këram fekk ko moom muy yoo xam ne leer na ne lii daganul di fa am yow nga foog ne loolu war naa baax parce que moom mu ngi koy def déedéet loolu du dalil du lay koo la ne ndax lii dagan na nga naan ko ay dagan na parce que dem naa kër seen diw fekk ko muy seetaan téléfilm loolu tekkiwul ne téléfilm dagan na téléfilm boo xam ne ndaw si ci wa jigéen ñépp kenn muuruwu ci ñii ngi sol lu gàtt ñii soli décolleté ñii seen dënn yi feeñ ñii di kii nga toog fekk sëriñ bi mu koy seetaan loolu tekkiwul ne dagan na yow bu dee masoo koo def bul dem naan kon man man kay li may tàngal ci sama njaboot ngir ñu bàyyi koog yooyu di leen kii kon kay mën naa koo bàyyi comme que si dama mukk bul ba de nekkal foofu yow yaa nekk ci yoon waaw ku la ci fekk na la ci fekk booy topp booy ànd nit na ànd ak moom ci ci ci ci bil ma'ruf innama ta'atu bil ma'ruf li yonent bi alay saa waxoon boo ñëwee ku nekk nag am nay défaut lool du tax ma wàññi gëddëm gëddëm wàññeeku ci man de fekk mu ngi mel ni meloon damay xam ne nii la ko yàlla amaane ci nattu yi la bopp loolu laa koy jàppe am njortu gu rafet ci moom mais du tax quand même njortu gu rafet boobu may am ci moom du tee mukk duma ma yóbbe nag ba may def loolu comme moom li nga xam ne moom lay def waaw te tamit du génn fu nekk tamit di ko fa tas naan o oh, sëriñ diw moom moom mii nga xamante ne nii moom diw moo gëmul dara lii muy wax gëmu ci dara këram lii déet loolu yaa ngi jëw te yaa ngi yàq deru boroom xam-xam ni en plus yow bokk nga ci ñi nga xam ne ci nammaam yi nga bokk ak ñi nga xam ne yàkkam ndax lool lan nga ci jublu ngir wan ne voilà ils sont comme boo leen déggee ci minbar yeeg ci conférence yeeg ci jataay xam-xam ni ñuy wax alors que dara waaw ñenn ñi moom dañuy ñëw euh, euh, pour wane ne dam nga am nay caaxaankat yoo xam ne danga leen di wax mees dafa xaram ñu naan la doomu Serigne diw day mees waaw nga wax leen ne xeesal dafa xaram ñu naan la euh, Serigne diw xalifa diw kii moom day day day xeesal. chez le lambda pour moom loolu dalil la. mooy liñ doon wax léegi gis nañ màkk lii di fa xew kaaba gi wane nañ góor ñee jigéen ñiy rëmbaxoo ah nga gis ko boo ko gisee loolu day wane ne dagan na wanewul na loolu xaaju la wane ne dagan na waaye moo tax loolu moom lu neex a dajj la te boo seetloo sax noonu bu xewee màkk boo seetloo mi dina xewewul noonu dëkkub yonent sallallahu alayhi wasallam loolu demewu fa noonu mooy doo gis ñuy jaxasoo noonu waaw genre façon laisser assez laisser aller gi am Makka na ci bu ñuy tawaaf noonu loolu tekkiwul ne bu ku ko gis bu dee ne gis nga ko lool tekkiwul ne li ñuy def dagam dara la dagamul moo tax Seydina Ata moo ne bi ko Ibnu Jurayj ne mais mais kayfa yuxaaliduna rijaala mais naka la jigéen ñi di di jaxasoo góor ñi mu ne ko lam yakun na de mu Ata ne ko Serigne bi ne ko eh de de de attention kene jigéen ñi doon nañ tawaaf ak góor ñi soxnaay yonent saa salaam mooy ak jigéen ñi doon tawaaf ak góor ñi tekkiwul dañ doon jaxasoo de lam laa lam yakunna yuxaalitna non jamais doonuñu mu ne ko doonuñu woon daj doonuñu woon daje doonuñu woon jaxasoo de ah ay épaule contre épaule coup d'épaule ak kii tancante loolu amul de loolu masula am kaanat Aïsha mu ne ko Aïsha sama sëriñ waaw waaw ci ñun rek la bizarre sëriñ bu jigéen ñun moom dafa nekk loo xam ne hors <laughs> waaw di tudd say sëriñ boole ci jigéen gaa yi loolu sax bokkul bokkul sax kii nga xam ne moom gars yi fii ma ne bugg na ci seen waaw bu dee ci wàllu ay études de professeur de sociologie voilà yooyu moo waaw te ma sa sa thèse bi mu ñu ko trouver directeur de recherche si si si j'ai d'ailleurs j'ai trouvé une directrice de recherche mooy yooyu te lool mooy du nekk loo xam ne waa ji day jàpp ne lu bizarre la wax non parce que loolu bari nañ ay professeur yoo xam ne ñoo lay suivre say études ak yooyu yoo xam ne jigéen lañu mais bu dee diine moom kenn xalaatul jigéen bu am xam-xam parce que niñ leen yare la waaw pour ñoom nañ ne ci waañ wi rek kii jigéen destiné bu jigéen ah mu mujjug jigéen daal mooy na na def daal loo xam ne gi bëggal borom këram kese muy ci wàllu façon togg yeeg gato yeeg yooyu kese waaye ma ne loolu xam nga ne loolu taxul waaye buur yàlla nag ne wa na fii buyutihinna ko ah li taskunu ilay ilayhinna kay wala li taskuna ilayha li taskunu ilayhinna ko xanaa kay ñooñ taxul ah togg ak lekk kese daraay religieux newu te mu bind leen in yéen ak eh, ne nit ngir ngeen jàmm moo tax mentalité la boo xam ne moo tax gaa yi buñ koy wax sax ñu jàpp ne walla loolu tubaab bee ko fi indi la fait jigéen mën a jàngale. Sayyidatu yooyu yooyu ñulaar yi lañ koy wax ñi nga xam ne xamuñ seen diine quoi waaw ah, waaye ñun kenn mënuñoo fontoo ci côté boobu. Sayyidna Ata mu ne kaanat Aysatu mu ne lii wane ne doonu ñoon dajaloo doonu ñoon dajaloo góor ñi jigéen ñi doonu ñoon rumbaxoo de déedéet. kaanat Aïsha mu ne ko sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nekkoon na tatuufu da doon wër xajara minar rijaal xajara tam minar rijaal mooy ci wetu mooy da leen di sori voilà mooy mooy day da leen du du du takkaloog ñoom waaw mooy day mooy mu'tazilan waaw mooy nële ñii di wër fii moom dañuy fexe nekk mooy lu gën a sori ñoom ñu gën a sori lañ doon nekk waaw te loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon yaay Ummu Salama di ah yaay Ummu Salama nee na damaa xadiis mu ngi ci saxiixay hmm? yaay Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha nee na damaa dama daa woppoon ah dafa woppoon après euh, mu ne mu daal di demander kii yonent mi alayhi fekk ci aj gii la ah ci aj gii la woon mu ne moom yaay Ummu Salama radiyallahu anha mu ne yonent mi alayhi ne ko dafa wopp yonent bi alayhi ko tuufi min waraa'i naas wa anti raakiba voilà ne ko waral ne ko wëral kaaba gi ci ginnaaw nit ñi mooy ci ginnaaw góor ñi ta fekk nga war voilà euh, masala boobu xam nga waxuñu ko dañ ko tuddoon taayee euh, dinañ ci ñëw leen bala ñuy bifurquer feneen ah kon affaire baa noonu ah mooy mu ngi noonu lii lépp day war ne kon waxu caaxaankat ñu taxaw naan ma màkk dañuy góor ñi kii ah ba pare non xaaral ata may lu tax ma ñëw fii ata pareegul voilà ata ginnaaw loolu da ne sayyidatu Aïsha radiyallahu am benn femme mu ne kaanat Aïshatu walla kaanat nekkoon na Aïshatu sayyidatu Aïsha radiyallahu anha tatuufu xajra da doon to da doon wër Kaaba gi mais dandu nit ñi minar rijaali ci góor ñi laa tuxaalituhum doonu leen doon jaxasoo ñoom de fa qaalat imraa nee na benn jour doon na wër li def tawaaf am benn jigéen bu nekk intaliqi nastalim yaa ummal mu'minin ne ko waa yaa ummal mu'minin mooy sayyidatu Aïsha mais nañ dem ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu nuyu xajarul aswad mooy fóon koog yooyu sayyidatu Aïsha ne ko intaliqi anki wa abad waaw ne ko yow de mooy sori ma intaliqi anki yow booy dem demalal sa bopp mooy pour wan ko ne wa abat mu bañ ngir wan ne loolu baaxul dew ma hein boo dee ñëw nga bay dem demalal sa bopp mais man du ma yóbbu ci loo xam ne dagan du ma ko def waaw baaxul ma koy def naa fa dem di raj raj loo góor ñi ci yooyu déedéet mu ngi noonu kon affaire baa ngoog moo tax ataa bu ne am na sax yu bari génn yi ci guddi gi lañ doon génn ah d'après fayatuf na ma rijaal pour pour ñu bañ leen a a gis mais dañuy nekk dañu leen di sori waaw kon mu ngi noonu affaire bi lii nii la kon nag waxi caaxaan yooyu vraiment ah kon lii mooy Kaaba ga noonu la ñuy tawaafi par góor ñi jigéen ñi dañuy rëmbax loo mooy normalement noonu la euh, ngay gis ne affaire yi euh, euh, en tout yenn yi yenn yi demewul noonu waaw te loolu nag nit manu cee layal layal liñ la wax sànq ndax yii yépp ñu la wax ak li yonent bi alayhi salaam wax sayyidatu ummu salama ne ko tuufi min wara'in naasi wa anti raakiba waaw waral ci ginnaaw nit ñi fekk nga